mbay ma boo ci génne asaka benn yoon rek jeex na waaye nag bu boo wëlbati ko jaay mbay ma ni nga ko baaxoo defee ci gerte wëlbati ko jaay gerte gi mbaa nga bay dugub wëlbati ko jaay dugub ja kon saye boo datee bis ba nga jaayee gerte ga mbaa dugub ja bu dee see déwén sa rek te fekk mat nisaab rek ba tey asaka war ci waaye nag su boobaa asaka xaalis ngay génne doo génne asaka mbay na nga defoon ci génne fukkeel bu mbaa genn wàllu fukkeel déedéet lay nekkatul mbay njëg gi ci juddoo asaka wul sa xaalis rek lay doon na nga ko daan génne nga koy génne bala noo jàll nu fàttalee ne boo delloo ci fam doon wax naa bénéfice bu ne dañuy seet ndey ja mooy la ko jur bu dee juru kër ba tey doom ya dañuy seet seeni cosaan muy ndey yaag baay ya leen jur am na fu saraa bi tënkee tuuti nag lu am solo di wax naa mbaa muy marchandise bu mu jënd te ba mu koy jënd ngir yaxantu muy commerce moo tax mbaa muy marchandise bu mu jënd ngir faje soxla rek mooy bu amee soxla jaay ko faj soxla gannaaw ba nag mu am ci yéene yaxantu ca kon bu dee ku jëkk ga muy wurus ak xaalis bu mu yoroon dañ lebal ko ko dong moom gis bañ ko ko lebalee rek lay tàmbalee at ma bu dee ku ñaareel ka te mooy marchandise ma mu leboon ngir jaay ko am ca bénéfice kooku moom bis ba mu tàmbalee jaay ga rek day dote at ma du tàmbalee ci bis bañ ko ko lebalee moom marchandise ma déedéet da koy tàmbalee ci bis ba mu tàmbalee jaayu marchandise moomee bu dee marchandise mi nga xam ne moom da koo jënd ngir jaay jënd xam nga mee nga weesu moom day marchandise mu mu leb ngir wëlbati ko jaay ko am ci bénéfice kooka moom bis bu mu tàmbalee njaay ma lay seet du seet bis ba mu lebe bi ci topp nag mooy marchandise moo xam ne moom bu mu ko boo ko jënd te ba mu koy jënd ngir yaxantoo tax moom bis bu mu jëndee marchandise ma rek day daal di tàmbali at ma ne foofu la date at mi ne at mi foofu la date foofu la tàmbalee ki ci mujj nag mooy marchandise moo xam ne ba mu koy jënd moom ngir faj soxlaa taxoon waaye gannaaw ba nag daa am xalaati far ci commerce jaay ko am ci bénéfice kooku nag moom bis ba mu tàmbalee jaay ga rek lay date ni mooy at ma foofu la dale wa fii ma nekk na ci la nga xam ne yaxruju dana génn minal maadini ci mbell min zahabin ci wurus aw fiddatin wala xaalis azakaatu asaka ita balaxa ndem jot na was na xishrina màndaxim ñaar fukk dinaaran ci ay dinaar aw xam sa awaaxin wala juróomi uqiya fiddatin ci xaalis fa bi zaalika ko nekk na ci loolee rubuxul xushri kaaru fukkeel ba yow ma xuróoj yi ci bisub génnam nga nee na buñ dee gas wuru sa xaalis ca mbell ma dañuy seet ba xam lañ ca génnee ci wuru sa xaalis mat na nisaab wala déet su fekkee ne day wurus te mat na ñaar fukki dinaar maanaam mat na quatre-vingt-cinq grammes naa bu dee xaalis daal su matee nisaab yi xaalis te mooy ñaari téeméer yooyu yoon te loolu mooy cinq cent quatre-vingt-quinze grammes xaalis bu sell bi motee loolu faaw asaka war cee su boobaa na nga daa génne asaka nga koy def mooy da nga koy diviser par dix la génn mooy ab fukkeel fukkeel boobu nga def ko diviser par quatre par quatre yooyu lu génn rek mooy doon asaka ja ba ka saalika naka noonee la fii maa ci la nga xam ne yàq ruj dana génn baax de saalis ginnaaw loolee muttasilan mbir mi aji jokk bii ci moom wa in xàll ak doonte néew na maanaam kan mi boo ci xasee gasee lu mat nisaab moo xam wurus la moo xam xaalis la ba asaka loola du tee boo boo gasaatee du tee boo gasaatee génne lu matul nisaab du tee nga génne ci asakaam ndax dañ koy boole la jiitoon rek ci misaal boo gasoon jënd lu mat quatre-vingt-cinq grammes ba mopp ko daal koy asakaal gannaaw ba nag nga gasaat génne lu mat quarante ngaram dong su boobaa xam nga ni nga génne waat matul nisaab waaye du tee rek nga seet la ci war a génn muy rubuxu shiri kaaru fukkeel bi nga génne ko ca da nga xas nga génne ci mbell mi lu mat nisaab rek lu génnaat gannaaw ba lu mu néew néew nga war a génne la ca war ci asaka fa in xataxa ndeem dog na nay luxoo reenam ba biyadi yi ci loxoom boobu tadaa te mu tàmbali xayraxoo budul moom lam yu xas du génne chey am dara xataa yablu xam te mu jotee maa loo xam ne fii nekk na ci moom azakaatu asaka ñaari reen kenn du ko boole boo gasoon reen bee ba mu sës nga am ci lu mat fukki dinaar gasaat beneen reen ba mu sës am ci lu mat fukk xam nga kon boo boole woon mat nisaab mu ñaar fukki dinaar waaye du tax asaka war ci reen bu ne rek la ñuy topp ak li ci juddoo daal nee na la benn reen moom boo ko toppee ba génn ci lu mat nisaab ba asakaal ko gannaaw ba lu ci génnaat lu mu néew néew asaka war ca waaye nag ñaar reen ñi moom kenn du leen tàppee boo gasee reen bi ba mu sës te matul nisaab boo gasoon ba ca des ba mu sës matul nisaab asaka la war ci benn ci ñoom ñaar donte bool boole itam mat nisaab du tax asaka war ca watu xasu def na jàpp al jisiyatu galak min rijaali ahli zimmati ci góori ñooñ wala re al ahraari ña di ay gor dafay boole waaw na moom fi ne wal ahraari ak gor ya al baalaxina ña di way kàllafe wala tuuxasu waaye def ko jàpp min nisaayihim ci seeni jigéen wa sibyaanim ak seeni gone wa xabirihim ak seeni jaam nee na yéefar yi nga xam danoo fasa ñoom wala rek bañ a xeex ñoom bàyyi leen ci lañ nekk ñu bàyyi na ci lu nekk ñu amante jàmm rek noonu ñoom duñ joxe asaka kon war nañu joxe galak galak nag mooy lempo la xaw a wecc ci dañ ko miine fii day seet bopp bu nekk la mu war a joxe kay joxe nag moom faaw day nekk góor jigéen génn jigéen di joxe day nekk goro jaam génn day nekk mag gone génn la nga koy joxe moom faaw day nekk góor tey gor tey mu kàllaf daañu wax la muy joxe nu mu toll wa tuuxasu def na ko jàpp minal majuusi ci majuusi wa min nasaaral xarab yi ak ci nasaraani arab yi waaw nee na kañ amanteel wala rek moom moo xam majoos la ni ki day jaamu sawara mbaa lu bokkut daal junne ju bàyyi ko ci asamaan ni ki day jaamu sawara mbaa jant bi mbaa leneen mbaa bokk ci nasaraani arab yi lu mu ci mën doon buñ jubanteeg moom rek mu war di joxe galag googu le wal jiseetu galag nag xala ahli dahabi bu dee ci ñooñu rus arbaxatu danaa niira ñeenti dinaar lay doon waxala ahli warisi bu dee ci ñoom xaalis arbaxu nañ ñeen fukk la dirhaman ci ay dërëm yooyu jamono dañ ko daan defee nii bu dee ñoo xam ne wurus lañu ëpp jëflante dañu laaj benn bopp bu ne ñeenti dinaar bu dee ñoo xam ne xaalis lañu ëpp jëflante muy wax ala ahli wari xii wari xii mooy xaalis boo dee wari boo dee warana mooy fi ay xob kon bu dee ñun xaalis moom bopp ci nekk ñeent fukki dërëm lay joxe ba yu xaf foofu def na ko woyefal anil faqiri wal si aji ñàkk ba tey nag bu fekkee ne kooku daa néew doole mën nañu ko wàññi ñeenti dinaar yi bu dee wurus wala ñeent fukki dërëm yi bu dee xaalis kem na dooleem toll ba yu xasu def na jàpp ni man ca ka nga xam ne tajara yaxantu na min hum ci ñoom muy ufuxin tàmbalee ci gox ilaa ufuxin ba ci ab gox mushru tamani maa fukkeelu jëmub la nga xam ne yab yi xoona ko danañu ko jaay wa in ixtalafu ak doonte baagante nañu fi sanati ci at mi miraaran ay yooni yoon nee na ñooñee ñu fasanteel wëllëre bu fekkee dañ leen may ñu jaay ak jënd bàyyi ko ci gox bale ba ci gox bale ci biir réewum jullit ñi booba nag gox yi daa nekkan juróomi gox ci yooyu jamono biñ dee bàyyi ko ci gox bee jëm ca bale nag moo xam ay góor lañ moo xam ay jigéen lañ moo xam ay gone lañ moo xam ay mag lañ moo xam ay gor lañ moo xam ay jaam lañ di yaxantu dana aajoo ñu fay li ñuy wax tax wala boog duwaañ te loolu mooy la ñuy jaay daal dañu seen njëgg def ko fukki xaaj ñu joxe benn ba benn ba mooy doon lañu leen di laaj ñu war koo joxe doon sax dañuy bàggante ci at mi ay yoon yoon ba tey du tee yoon bu ne rek ñu fay loolu fay ko ci yoon bee du tee ñu fayaat ko ci yoon wa ca des wa in xamaloo ndéem sëf nañu ak taxaama ñam xaasatan dong ilaa màkka te jëm màkka wal madina ak madina xaasatan dong waxee sa kon jàppeef min hum ci ñoom nisful xushri genn wàllu fukkeel ba min taman yi ci njëgam nga bu fekkee ne ñoon ñu fasal wala ne ñam rek la ñuy indi te duñ ko weesalee màkka ak madina kon daañu leen woye falal dañ leen di laaj su booba waaye fal gi mooy dañu leen di laaj genn wàllu fukkeelu njëgga te bañ leen a laaj fukkeel ba dëgg-dëgg li ma njëkk a wax léegi daal moom mooy la ñuy jaay la ñuy seet njëgg nu mu toll njëgg ñu def ko fukki xaaj ñu joxe benn ba waaye nag dagam ñam rek la ñuy indi te ñu ko weesee Makka ak Madina dañ leen laaj genn wàllu fukkeelu njëgg te bañ leen laaj fukkeelu njëgg dëgg-dëgg ba yu xasu def na jàpp min tujjaaril xarbi yi na ci commerçant yi xare àll ya wala nga ne ci way yaxantuy xare àll ya alxushul fukkeel ba xare àll yi mooy ñi nga xam ne amu ñëw ñoom wëlëre ñi nga weesu léegi mooy ñi nga xam ne ñoo amante ñu wëlëre xare àll yooyu ñoom fukkeelub la ñuy jaay moom lañu war a joxe te duñu seet sax ba xam dañoo bàyyi ko ci gox bee ba ca gox bale wala dañoo jaayee ci benn béréb rek te nag ñee nga weesu muy ahlu zimma ñañ fasante loolu rek ñoom bala ñoo jël ci ñoom loolee nga waxan day fekk ñu bàyyikoo ci gox bale dem ca gox bale waaye ñi nga xam ne ay xare àll lañ nag moom donte ci benn béréb bi rek lañu jaayee moom ñu wër gox yépp jaay ci ñoo yemoo du tee rek dañuy fay fukkeelu lañuy jaay ilaa añoon si loolu dara bu dañoo nangoo wàcc xala ak sa ci lu ëpp min saali ki ci loole lu may nag njarteel jaral na leen ñu fay lu ëpp loolu waaw bu bu nangoo joxe lu ëpp fukkeel ba loolu baax na waaye fukkeel ba moom bu mu ko yees bu nangoo joxe lu ko ëpp nag ndax njarteel jaral na leen ko loolu baax na wa fi rikaas nekk na ci rikaas waxoote moom difnul jaahiliyati mooy suuliiti way réer ña maanaam suuliiti ñu njëkk lislaam alxumu su juróomeel ba xalaa mu war ka nga xam ne asaabaxoo jot na ko dafa xam le rikaas wax ne mooy la nga xam ne ñu njëkkan lislaam ñoo ko daa suul dañ ko tuddi rek suul gi ndax li ëpp ci ñooña dañ daan suul di ki fii sax ci suñ réew mi séeréer si bañ tuubagut xamaguñ luy lislaam bu ñu mësaa denc seen néew dañ dañ koy suulaaleeg xeeti alal yooyu waaye ci gàttal moom jàppal ne alal joo xam ne for nañ ko ka ko for moo xam jullit la moo xam yéefar la waaye jàpp nañ ne ab yéefar a ko moomoon ndax ci suñu ca benn màndarga bi wane ne ab jullit mas na koo moom te am yemale nag mu nekk wurus ak xaalis ak mu nekk leneen am ñu ne déedéet bu nekkee wuru sa xaalis rek kat lañ wax su boobaa ka ko for bu ko defee juróomi xaaj day téye ñeent ya jël benn ba nag jox ko ilimaan ba su fekkee ilimaan bu maandu am na baax na su fekkee ilimaan bu maandu amut mu sarax ko miskin ya bu ci gisee mandarga mooy ne ab jullit mas na ko moom nag moom dañ koy jàppe por daa koy xamle ni war a xamlee por loolu moo tax ñu ci sart mu nekk loo xam ne ab jullit masu ko moom gisuñ ci mandarga moo leen jullit mas na ko moom daal baabun li ab bunt la fi zakatil machiyati ci asakay ndoxteef ndoxteef mooy jurub kër wa zakatul ibli asakay min xam si zawjin ci juróomi fekk fe agg waxin wolof la waxiye moom nag xam sun mooy juróom dina ibli ci ay gëleem gëleem moom neen li fekk amoo ci lu mat juróom rek asakut la war ni ki genn yaar yett yent dara waru ci bu amee juróom nag asaka war ca waaye nag asaka du nekk gëleem fa saasa mooy fa fiihaa nekk na ca shaatun ab gàtt ba dugg ci moom ñaareel ma ak lu dugg ko néew néew sani ya nag mooy mu dugg ci atum ñaareel ma dugg gu baax a baax ne bu dee bëri moom loolaa cay gën waaye dañuy seet nag foofee rek bu fa ëpp bu fekkee xara fa ëpp ca ngay joxe benn gàtt boobu bu fa bay ëppee itam nga génne ko ci bëy bu ñu fa yebee ñoom ñaar nag nga génne ko ci xar borom sara bi bu dee xamle jasan ak saniya day wax ne ba juróom-ñeenti gëléem ilaa tisin ba juróom-ñeenti gëléem maanaam da tàmbalee juróomi gëléem ba juróom-ñeent doo soppi benn gàtt bi nga daa joxe su ma fi xasee topp nekk na ci fukk shaataani ñaar ñaari gàtt maanaam bu fekkee mat na fukk gëléem nag ngay joxe ñaari gàtt muy seen asaka ilaa arbaxata xasara ba fukk ak ñeent maanaam di dalee fukk ba fukk ak ñeent doo yokk ñaar yi nga daan joxe su ma fi xamsata xasara topp nekk na ci fukk ak juróom talaas chiyaahi ñetti gàtt su ma tee fukk ak juróom ci gëléem nag nga tàmbalee joxe ñetti gàtt ilaa tisata xashra ba fukk ak juróom-ñeent ba fukk ak juróom-ñeent doo yokk ñett yi nga daan joxe fa isa kaanat ndem nekk nañu fiftiina di ñaar fukk fa arbaxu chiyaahin kon ñeenti gàtt boo amee ñaar fukk gëléem nag ñu topp ko juróom bu ne nga joxe ci ab gàtt kon nga joxe ñeenti gàtt ilaa arbaxin ba ci ñeent waxi si naan ñaar fukk maanaam ñaar fukk yi bu tegalee benn ñaar ñett ñeent muy ñaar fukk ñeent yi du tax nga soppi ñeenti gàtt yi nga daa joxe doo ko soppi waaye nag suma fii xam sin topp nekk na ci juróom waxi si nag ñaar fukk bintu maxaadin bintu maxaad wax yete moom nag bintu sanatay ni mooy doomu ñaari at daa wax nag bu fekkee am nga wenn cinq ci gëléem nag foofu la ñuy tàmbalee joxe gëléem waaw boo amee vingt cinq ci gëléem da ngay bàyyi joxe gàtt nag tey joxe asakay gëléem foofu ngay joxe bintu maxaab bi bintu maxaab bi mooy gëléem gu jigéen goo xam ne am na at ba dugg ci moom ñaareel ma daa wax rek doomu ñaari at waaye doom menn at ba dugg ci moom ñaareel moo ko tax di wax fa in lam takun ndéem amut fiihaa ci ñoom fa ibnu laboon kon ibnu laboon zakarun bu góor su fekkee amoo ci sa jur bintu maxaab kon mën ngaa joxe ibnu laboon ibnu laboon nag mooy ko am ñaari at ba dugg ci moom ñetteel waaye day góor nag boole ca moom bintu ñoo tolloo at waaye bintu day nekk jigéen ibnu nekk góor kon nag bu fekkee amoo bintu ma xaab daañu la may nga joxe ibnu la boon waaye nag gëleem góor lay nekk bu am ñaari at ba dugg ci moom ñetteel ilaa xam sin ba ci juróom wa talaasiin ak fanweer la dale wen cinq ba trente cinq doo soppi bintu ma xaab di nga daa joxe su ma fii sitin topp nekk na juróom benn wa salaasiin ak fanweer bintu laboon bintu laboon waxiya moom bintu talaasi sinina mooy doomi ñetti at boo ko waxee noonu rek waaye mooy doomi ñaari at ba dugg ci moom ñetteel daa wax ne nag bu fekkee ne trente cinq ya tegu na benn muy trente six foofu ngay soppee tàmbalee joxe bintu laboon bintu laboon nag mooy gëléem bu jigéen goo xam ne am na ñaari at ba dugg ci moom ñetteel ma ilaa xam sin ba ci juróom wa arbaxin ak ñeen fukk quarante cinq yi bu tegalee benn muy quarante six foofu ngay soppee bàyyi joxe bint la woon tey joxe xiqa xiqa nag mooy ku am ñetti at ba dugg ci moom ñeenteel ma daa jekki-jekki na rek wax ya bintu arba isine na ne mooy doomu ñeenti at waaye déedéet ñetti at ba dugg ci moom ñeenteel lañ bëgg a wax kon jàppal ne boo amee quarante six foofu ngay tàmbalee joxe xiqa te xiqa mooy këlim bu jigéen goo xam ne mën na mënees na koo sëf mat naa tëbu te muy am na ñetti at ba dugg ci moom ñeenteel su ma fii ihdaa topp nekk na ci benn wa sittiina ak juróom benn fukk jasaxatun jasaxa xam nga li nga mujj wax léegi da nga ne woon li tàmbalee quarante six ba soixante soixante yi nag léegi bu tegalee benn muy soixante et un foofu ngay tàmbalee joxe jasaxa te bàyyi xiqa waxee moom jasaxa bintu xam si sinina mooy doomi juróomi at to ko waxee noonu waaye mooy doomi ñeenti at ba dugg ci moom juróomi at kon 61 boo ko amee rek foofu ngay tàmbalee joxe jasaxa bàyyi xiqa kon yent yi mu la waxal moom lañ magantee dafa njëkk a tudd bintu maxaab teg ci bintu laboon teg ci xiqa teg ci jasaxa muy ñeent jàppal ne ka jiitu daa am at ba dugg ci moom ñaareel ka ca topp ñaar ba ci moom ñetteel ka ca topp ñett ba ci moom ñeenteel ki ci mujj ñeent ba ci moom juróomeel noonu la ñuy magantee foofu ngay tàmbalee na joxe ñaari bintu la bon fekk na xamal nga bintu la bon nag ngay joxe ñaaram su ma fi ba ci 90 nag doo soppi ñaari bintu la bon yi ngay joxe su ma fi ihda topp nekk na ci benn wati ci juróom ñeen fukk suqataani ñaari suqa maanaam 90 yi bu tegalee benn muy 91 foofu ngay soppee nag tàmbalee joxe ñaari suqa te bàyyee joxe ñaari bintu la bon yi nga daan joxe ilaa xasina ba ñaar fukk nag wa mi atin ak téeméer la dale ci quatre-vingt-onze ba ci cent we ba ci cent vingt-neuf la nga daa joxe du soppiku ba tey yaa ngi joxe rek ñaari xiqa su xasee àgg nag ci cent trente nag moom lay wax naa fama saada lu yokk xala dalika ci loolee xadd aw faa kuk matal na sanatay ni yaari at nag moom neen li fekk amoo ci fanweer asaka waru la boo amee fanweer nag loolu mooy nisaab ji ci gën a néew nga war a joxe nawu góor wu amee ñaari at nawu góor wu am ñaari at moom nga joxe ndax moom sax boo joxe u jigéen bu baax dañoo jàpp ne joxe góor gi moo gën a yomb rek boo amee fanweer nag daal joxeel wenn nag woo xam ne am na ñaari at muy sa asaka góor la wax nag waaye boo joxee jigéen ji itam mu baax su ma kasaari ka topp naka noonee la xataa tabluxa bu bañu jot arbaxi na ñeen fukk fa yekkoon tey nekk fii xaa ci ñoom machine na machine na moom nag wala tuuxa su def ko jàpp illa unsa ndare muy jigéen mu ne wax ye moom it bintu arbaxi sinina mooy doomi ñeenti at daa wax ñeenti at waaye ñett yi moom moo gën a siiw daa wax ne li dalee trente ci ay nag ba ba ngay dem trente neuf bu ñeent fukki manqué benn doo soppi li nga daa joxe mooy wenn nag bu am ñaari at su tegoo benn muy quarante nag foofu nga tàmbalee joxe musin na musin na moom dañuy sart muy jigéen te it day am ñetti at yu mat sëkk léegi wax ne mooy ñeent nag moom sartuñ ci mën ñeent ñett yi daal moo gën a wóor mel na ne wax ya moom sax saniyatu moo tudd saniya waaw bu sinna boobu nee na moo tudd saniya fama saada lu yokk nag foo fii kulli arbaxina nekk na ci bépp ñeen fukk bu sinnat bu sinna foo fii kulli salaasina nekk na ci bépp fanweer tabihun aji topp yaayam maanaam xar ak béy moom mooy gàtt li fi amoo quarante rek asaka waru la ci boo amee quarante nag foofu nga war a joxe benn gàtt muy sa asaka mën naa nekk jasan mën naa nekk saniya bu ko defee li tàmbalee quarante nag ba cent we téeméer ñaar fukk doo yokk la nga daa joxe benn gàtt rek ngay joxe maanaam cent vingt yi bu tegalee benn rek muy cent vingt et un foofu ngay tàmbalee joxe nag ñaari gàtt ilaa mi atay chaatin ba ci ñaari téeméeri gàtt nga dale ci cent vingt et un ba nga ñëw ci deux cent doo weesu ñaari gàtt yi nga daa joxe fa isa saadat ndem yokk nañu waahidatan benn fa fiihaa kon nekk na ca talaasu chiyaahin ñetti gàtt maanaam bu fekkee am nga deux cent un ñaar téeméeri tegal benn foofu ngay soppee tàmbalee joxe ñetti gàtt ila salaasi mi atin ba ñetti téeméer ba ba ngay am trois cent ba ci trois cent quatre-vingt-dix-neuf muy ñeent téeméer yu manqué benn doo soppi ñetti gàtt yi nga daan joxe soo amee ñeenti téeméer nag door a joxe ñeenti gàtt mooy fama saada lu yokku fa fii kulli mi at yi nekk na ci bépp téeméer chaatun benn gàtt maanaam soo amee quatre cent ci ngay joxe ñeenti gàtt ñu tàmbalee wàññi nag par ay téeméer nga xam ne boo amee juróomi téeméer joxe juróomi gàtt boo amee junni gàtt joxe fukki gàtt xam ne benn téeméer bu ne rek benn gàtt mooy asakaam kon jàppal ne di tàmbalee deux cent un ba ci trois cent quatre vingt dix neuf maanaam muy ñeenti téeméer yi manqué benn doo soppi ñetti gàtt yi nga daan joxe soo amee ñeenti téeméer nag foofu ngay joxe ñeenti gàtt ñu tàmbalee foofu di wàññi nag par ay téeméer rek téeméer bu ñëw bu ne rek nga wàññi par téeméer yi téeméer bu ne nga joxe ca ab gàtt wala sakaat li asaka fil awqaasi muy nekk ci waqas ya waxee ñoom nag boo ko xamul waqas yi maa mooy la nga xam ne bay nal farida tay ni nekk na diggante yaari masala ya min kulil anhaami ci mbooleem juri kër ya nee na waqas moom juri kër moo ko am ne amul sax ci mbay amul ci wurus ak xaalis waqas nag mooy bu ñu la nee boo amee nangam joxeel nangam dañ cee tegaat lim boo xam ne sa jur yokk na ko te sa asakam du ci yokk niki li nga weesu léegi ci gàtt moo ci gën a doy waar xam nga da nga ne léegi boo amee 40 ba joxe benn da nga dem ba 100 we te doo weesu benn bi xool la ci yokk na mu bare te yokkoo dara ci sa asaka 100 we yi bu tegalee benn at benn at nag mooy 121 ci nga doo tàmbalee joxe ñaar diggante boobu dox nag quarante ak cent vingt et un li muy bari bari te nga xam joxewoo ci dara ci asaka loolu moo tudd waqas xam nga bu dee ci gëléem itam da nga ne boo amee juróom gëléem joxe benn gàtt waaye boo amee juróom ñeenti gëléem itam ñeenti yokk lu tax nga joxal ko dara ci asaka te loolu waqas la xam nga da nga nag boo amee trente ngay joxe benn nag bu am ñaari at bu amoon trente neuf nag du tax nga yokk dara ci nga daan joxe bu amee quarante nga door tàmbali joxe machine na kon la nga xam ne sa jur yokk na ko ci sa asaka yokku ko loolu moo tudd waqas waaye loolu nag amul ci mbay amul ci wurus ak xaalis mbay moom boo ko doon seet ci ay bërigo ba yàgg bëtu bëtu ay bërigo da nga koy natt ci ay bool mbaa ay biwaar di seet rek juróom-ñeent yoo tee jox yàlla benn muy asaka waaw noo xam ne nit ki boo ko nattee ay ay biwaar ba yàgg bëtu ay biwaar da ngay bàyyi biwaar jël lu gën a tuuti waroon topp ay barigo ba yàgg matu ay barigo ne ci topp ay kilo nga xam ne moom bu doon ci mbay daal moom mbaa muy wut sa xaalis moom lu dara néew néew rek la tolloo moom ci asaka war a génn wayu ci ma ko def na boole ak da anu xar wal maasu ak bay fi zakaati ci asaka xar ak bay daañu leen boole ci asaka mooy boo amoon tey ñaar fukki xar am ñaar fukki bay dañuy jàpp ne am nga ñeen fukk nga daal di génn benn gàtt muy asaka wal jawaamiisu daañu boole nag yi waaye boo amoon ci ay buxtu ñett am ci xiraab ñaar dañuy jàpp ne juróom la bu ko defee asaka war la wa kullu xal yu tay ni ñëpp ñaar ñu jaxase ak jur fa innahuma naka ñoom ñaar yattaraat daal ni danañu deltoonte baynahuma seen diggante bi sawiyat ci yemoo nee na ñu boole seenu jur bu ca sartee dajee buñ dee joxe asaka ni ki laajkatu asaka bu ñëw di ko jël si du teqale jur ga da koy jàppe genn gétt rek seet ne bu fekkoon ne kenn ko moomoon luñ ci war a génn rek nu mu war a toll mu daal di ko cee génne dem bu demee nag